yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu waxee lii Seydina Abdurrahman ibn Xabbaab Seydina Abdurrahman ibn Xabbaab comme ni ko imaam at-Tirmidhi soloowe ci Manaaqib ci kitaabul Manaaqib ci sunani fi Manaaqib Usmaan ibn Affaan imaam Ahmad daal na koy solo ak imaam Ibn Abi Aasim radiyallahu taala an al-jamii imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa waaw mu ne moom Seydina Abdurrahmaan ibn Xabbaab as-Sulami radiyallahu taala anhu wa ardaahu voilà ndax kii it boo demee ci e, zawaidu ndollentu yu abdallah ibn ahmad muy doomu seydina ahmad bi imaam ahmad ibn hanbal moom it indi na ko voilà mu ne xataba annabiyu moom seydina abdurrahman ibn xabaab as-sulami radiyallahu anhu mu ne xataba annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa hassa ala jaysh al-usra mu ne yonent bi aleyhi dafa xutba daldi soññu nit ñi keroog ci jayshul usra muy armée bu tar boo bële nga xam ne ci jamonoy tar-tar la génn te tamit ñàkk gi dafa amoon mooy liñ ñaan jamono neexul woon climat atmosphérique bu atroce te metti te tàng te alal ji de taxu taxu ko woon a noonu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa xutba ci minbaram bi fa xassa ala jayshil usra mu daal di soññu nit ñi ngir ñu dépenser ngir ci xare bi ngir waajal li nga xam ne mooy xare bii ñu dal di dépenser mu ne fa qaala Usmaan ibn Affaan Seydina Usmaan radiyallahu anhu ne alayya mi'atu ba'irin bi axlaasiha taxaw ci minbar bi xutba waxoon nañ la jamono yooyu yonent bi alei fan yooyu yépp di soññu nit ñi ñenn ñi dajeel di la fàttali affaire bi xare bii muy waajal di dorruum contre les taxaw na ci minbar yi fu mu dajee ku mu dajee li daldi la koy gën yëgalaat nga gën koo waajal bi mu xutbaa daldi soññ nit ñi seydna Usmaan radiyallahu ne mu ne gàddu yonent bi alayhi salaatu salaam mi'atu ba'ir cent gëléem mu ne yonent bi mu ngi ci kaw minbar bi soññ na nit ñi seydna Usmaan ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alayya mi'atu ba'iir bi ahlaasiha wa aqtaabiha Allah ne ko gàddu naa xare bii ñuy waaj a génn cent géléem yoo xam ne maa koy joxe cent géléem kese géléem tundum déedéet ak lépp loo xam ne mooy moom la géléem di waajtaay moom la kacay war war soxla yépp ak teg yañ ciy teg ngir toog ci lépp maa ko res cent géléem qaala nee na waaw ah thumma nazala mirqaat yonent ma lay saar saam wàcc mooy xam nga min baram bi dafa amoon ay ay escalier genre escalier la woon waaw mooy ñett deux trois mu wàcc bi ci kaw bi mu ne woon wàccaat ci ba léegi ci minbar bi ci benn escalier bi ci tabi summa xassa mu continué waat yonent bi alayhi salaatu salaam dina soññaan nit ñi ci joxe fa qaala Usmaan Seydina Usmaan waxaat ne ko yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayya mi'atun uxra bi axlaasiha wa aqtaabiha mu ne ko yow ndaw yàlla li yow ndaw yàlla li alayya ñeel na ma mooy gàddu naa gàddu naa ci samaw loos yeneen saa géléem yoo xam ne la la muy la ak la muy lay lay la ciy war walla ñu ciy war soxla yépp ak teg ga ñuy toog loolu lépp dolli naa ko ci saa yi ma njëkk wax kon saa wa ngoog yeneen saa muy ñam deux saa wa ngoog allah allah yonent bi aleyhi salaatu wa salaam defaat ko ba ñett chaque fois Seydina Usmaan naan alayya mi'atun uxraa bi axlaasihaa wa aqtaabihaa warluwaat naa yow yonent bi aleyhi salaatu salaam cent yeneen trois cent gëléem ko ak la nga xam ne mooy ànd ak gëléem yaak ña cay war lañu soxla qaala seydna abdirahman nee na ibn xabaab assulami fa raaytu rasula allahi sala allah alayhi wasallam yaquulu bi yadihi hakada yuxarrikuha yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne seydna abdallah abdirahman mu ne fara'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu bi yadihi hakadha yuharrikuha waaw nee na maa ngi gis yonent mi alayhi di yëngal loxo bi naan nii mooy li ñu la waxoon sànq qaala bi yadihi mooy def loxo bi mooy wax mooy loxo bi la mu ngi def loxo naan koo nii moom alayhi salaatu wa salaam ah kal muta'ajjibi ndax yéemu ak tamit kontaan ci Seydina Usmaan lii mu def Allah lan la doon wax maa ala Usmaana maa amila ba'da haadha al-yawm ba'da haadha maa ala Usmaana maa amila ba'da haadha maa ala Usmaana maa amila ba'da haadha Allah Allah <laughs> nee na yeneen tubaab yi saabsaab naan maa ala Usmaana maa amila ba'da haadha naan waratu mooy Seydina Usmaan dara dootu ko topp mooy dootul dara amatul dara luñ koy toppee lu mu mën def à partir de bés bii tey lu mu defati loolu boor yàlla toppatu ko lenn amatul dara lu ko buur yàlla naan ko yow lan moo taxoon nga def lii lan moo taxoon nga def bàkkaar sàngam lan moo taxoon lii nii nga def ko ah, mooy suñu boroom pare na ci Seydina Usmaan waaw waratul ci kaw Usmaan ndax maa amila ba'da haadihi wala haadaa ci yeneen riwaaya lu mu def à partir de tey c'est fini Allahu akbar waxoon naa la ñii ñoo gina ñoom ñoo gina ñii ñooy ñi xam borom bi subhaanahu wa taala dëgg malgré garantie yi gisoo fenn Seydina Usmaan ca suba ga mu ne bon c'est bon en tout comme joxe naa première chose bi may def mooy dafa tàng man xaaral ma dem ci samay tool wala samay kii dem tool xaaral ma dem tool yi fi nga xamante ne nii mooy ñii ñooy gën a sonn ñooy gën tiit ndax ñii ñooy ñi xam borom bi wala ñoom ñooy ñi nga xam ne xam nañ ne buur yàlla lu ko neex lay def fa'aalun limaa yurid te pourtant leer na inna allaha yuxliful mi'aad waaye teewuloon taxul ñu teggi seen tàng fa ñu ko tegoon daanaka bés boobu ca la ñuy gën a yokku imaam al imaam al-Bayhaqi mu ne mu soloo moom it euh, soloo na xadis bi mu ne yeneen ci ba alei saatu dafa wax mbir mi ñetti yoon comme niñ ko gise nii ah seydna abdirahman mu ne fa ana shahidtu rasul allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wa huwa ala al-minbari maa darra Usmaan ba'daha aw qaala ba'da al-yawm mu ne man maa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam keroog mu naan maa darra Usmaanu dootul lor Seydina Usmaan ba'daha mooy ginnaaw tey amatul dara lu muy def borom bi di ko di ko saytu jeex na lu tax lii nga def ko amatu waaw moo tax eh, <laughs> te jëfam ji def ci jënd ndax yonent ma lay saar saar dane woon daf waxoon comme li imaam amal Buxaari waxoon ci buntum boobu baabu manaaqibu Usmaan ibn Affaan abi Amr al-Qurashi radiyallahu anhu wa qaala an-nabiyyu mooy baabu manaaqibu Usmaan ibn Affaan buntu bi nga xam ne ci lay wax jaloorey Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu abi Amr di abu Amr al-Qurashi radiyallahu anhu wa qaala an-nabiyyu yonent mi alayhi salaam ne man yahfiru bi'ra ruuma falahu al-janna fa xafaraha Usmaan wa qaala man jahhaza jaysha al-usrati fa lahu al-janna fa jahhazahu Usmaan radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na moom imaamul Buxaari képp ku gas ku yaatal teenub ruuma kan moo koy def ma garantil ko aljana Seydina Usmaan daal di koy def comme niñ ko gise woon jotaay bi wees wa qaala man jahhaza jaysha al-usra fa lahu al-janna képp koo xam ne waajal na préparé wa armée bii ci xare bii ma jëm képp ku ko waajal garantil naa ko aljana mu ne fa jahazahu Usmaan Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu daal di koy waajal Allah Allah kon mooy nga gis ne kon ñaar yooyu yépp jënd na ci mooy biiru Ruuma jënd na ci aljana ndax yonent ma ne saa sam moo ko moo taxoon mu ne mu ñëw ne ko ah li nga defal waa ji woon ko boo ko joxee nga garantil ko aljana est ce que bu ma ko jëndee di bu ma ko defee man di nga kii mën a ko jënd naa ko def naa ko ci yoonu yàlla kon ngir jullit ñi mu jënd aljana foofu fii nii mu jëndaat fi aljana mooy yonent ma ne saa ne man jahaza jaysh al usra falahul janna kan mooy waajal armée bii ma jëm waaw mu am aljana Seydina Usmaan daal di génne alal ju toll noonu allahu akbar allah allahu akbar Seydina Abu Daawud at-Tayaalisi dafa soloo ci musnadam mu ne xaddatanaa Abu Awaana qaala an Abu Awaana an Xusayn ibn Abdirahmaan an Amr ibn Jaawun an amr ibn jaawaan an al-ahnaf ibn qays qaala annahu qaala sami'tu uthmaana ibn affaan yaquulu li sa'd ibn abi waqqaas wa ali ibn wa ali wa zubayr wa talha unshidukum billah hal ta'lamuuna anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man jahhaza jaysha al-'usra ghafara allahu lahu fa jahhaztuhum hatta ma yafqiduuna khitaaman wala 'iqaalan qaalu allahumma naam te imaam an-Nasaa'i daal na koy solo ci sanad boo xam ne muy sanad bu wér imaam kon Abu Daawud bokkul ak ki ñuy yàgg gis muy Abu Daawud as-Sijistaani boroom sunan bi kii kii mooy Abu Daawud at-Tayaalisi sëriñ ñoom imaam Ahmad lañu woon voilà moom ak ñoom ibn Mahdi voilà radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne xaddatanaa nettali nañu abu awaana an xusayn ibn abdirahman mu jële ci xusayn ibn abdirahman an amr ibn jaawaan mu jële ci amr ibn jaawaan an il ahnaf mu jële ci al ahnaf ibn qays ngandum taabi'i la woon qaala mu ne sami'tu usmaana dégg naa seydina usmaan ibn affaan di doomu affaan yaquulu mu naan ni sa'd ibn abi waqqaas muy wax seydina sa'd ibn abi waqqaas naan ko moom kese déedéet mu ne wa ali ak seydna ali ibn abi taalib ñoom ñépp la wool woon wa zubayr seydna wa talha ak seydna talha ibn ubaydillah mu naan leen unshidukum billah maa ngi leen di dagaan ci buur yàlla di leen wax ngeen seede rek te buur yàlla kese tax hal ta'lamuna ya yéen ñii yaa saad ali yaa zubayr yaa talha est-ce que yéen ndax xamu ngeen ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee woon na man jahaza jaysh al usra ghafara allahu lahu képp koo xam ne moo waajal préparer li waa armée bi usra bi soxla kooku buur yàlla dina ko jéggal fa jahaztuhum ma daal di leen ma daal di leen waajal ci sama alal xatta ma na ba ñoom armée bi keroog manqué wu ñu xitaaman du buum wala iqaalan mooy du buum gu ñu yeew wala dara loo xam ne lañ soxla loo xam ne jox naa leen ko keroog manqué wuñ ci dara xaalu ñoom ñépp ñu ne allahumma na'am ah allahumma ñu ngi seedaloo buur yàlla keneen na am loolu de dégg nañu yonent ma lay saar saam wax ko ci sa àq wax ko tabam ko waxee yaa ko def allah allah kon gis nga mooy mooy mooy daj dëpp gaa kooku Seydina Usmaan de Seydina Usmaan de kon de lii la def mu jahizu jay jay jay jay waaw moo tax yonent ma lay saa san xol ma darra Usmaana ma amala ba'dal yawm am na ci benn ren riwaaya waaw am na ci beneen riwaaya hein kene moom Seydina Usmaan ay diinaar la indi ay piyeesu diinaar waaw daal di koy fekk ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dal di koy daal di koy jox waaw fekk mu ngi naan gaa yi ngeen dépassé Seydina Usmaan dem indi alal ju bari ci loxo yi ay pièces or yu bari or la de affaire mu ngi mel ni ñu naan la ay pièces yi jamaa ah. faut pas nga naan la pièces de non pièces dërëm yi moo dul dara mais or. mu jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam kii ko ci mbalaanam di ko di ko di ko yëngal naan maa darra Usmaanu maa amala ba'da al-yawm maa darra Usmaanu maa amala ba'da al-yawm Allah moo tax kii ne imaam as-Saalih ash-Shaabi mu ne nag uh, attendez kaana dhaalika al-jaysh ziyaadatan ala thalaathiina alfan jahaza ashrata alaaf mu ne gis nga nag armée bi ëppoon na trente mille waaw fa yakunu radiyallahu anhu jahaza ashrata alaaf Seydina Usmaan daal di waajal kon buñ jëlee yi yépp kon dix mille personnes kon mu daal di joxe loolu lépp waaw Ah, am na yeneen riwaay yu ne anna Usmaana xamala ala tis'ati mi'a tis'a mi'ati ba'ir wa mi'ati faras bi jahaaziha waaw mais loolu mooy ëpp na lii neuf cent gëléem ak cent fas le Seydina Usmaan indi keroog waaye ëpp na ko ndax li mu wax cent cent cent yi rek loolu boo ko jëlee trois cent wa ngoog géléem yi te loolu mooy géléem yi fas yi ñëwuñu alal yi mu joxe lu baree baree baree bare yonent bi alayhi salaatu salaam di ala Usmaana maa fa'ala ba'da al-yawm Allahu akbar moo tax Seydina Usmaan radiyallahu anhu moom bi mu joxee la arme bi mën a bouger ah ndax ba léegi ñi doon joxe yépp yonent bi alayhi salaatu xam na ne mbir yi des na waaw mbir yi des na parce que pour partir ba foofu moom mbir yi des na mais bi mu ëndee non looy fii nag mooy lii moom mën nañ cee dem du ne mbir mi mat na mat boo xam ne dafa mat totalement mais mooy lii moom moom moom mën nañ cee dem lii moom yenn na ku bëgg ku ne ku bëgg yenu daanaka dem nga waaw waaye Seydina Othman léegi kon dañuy yeman doom dinañ ñëwaat ci côté boobu ci wàllu euh, kon dañuy continuer tarjama Seydina Othman kon keroog ghazwatu Tabuk moo tax ñu koy woowe mujahizu jaysh jaysh Tabuk usra te yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko wax man jahaza jaysh al usra wa lahu moom moo ko def seydna Usmaan radiyallahu anhu bokk na ci moom ay jaloorem seydna Usmaan yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko seedeel waaw yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko seedeel mooy bi nga xam ne ci lañ nekk ci Hira muy montagne boobu nekk Makka yonent bi aleyhi salaatu salaam yëcci Seydina Siddiq ak Seydina Omar ak Seydina Uthman radiyallahu taala anhu hein mu yëngatu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko uthbut xiraa fa laysa alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid ne ko dalal yow xiraa dalal yow montagne xiraa fa laysa alayka newul ci sa kaw illa nabi lu tax nga yëngu taab yonent moo ne sa kaw aw siddiq ak koo xam ne mooy siddiq siddiqul umma sayyidina abu bakr aw shahid wala koo xam ne shahid la mooy ñi ci des ñi ci des ñépp am na ci riwaay yoo xam ne daanaka ñoom sayyidina talha ngi ci woon sayyidina ali ñoo ñépp moo tax siddiq karte la ci wax waaw nabi siddiq aw shahid ñi ci des ñépp lañ faat sayyidina umar sayyidina usman Seydina Ali Seydina Talha Seydina Zubayr ñoom ñépp lañ faat waaw Allah kon am na ci yeneen riwaay yoo xam ne comme ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu këne Uhud këne benn bi Uhud la woon xewoon na tamit Uhud xewoon na Uhud yonent mi alayhi salaatu ne ko usbut ne ko newul ci sa kaw lu dul koo xam ne ab yonent la ak koo xamante ne nii moom siddiq la ak koo xam ne shahid la waaw kon ñoo xam ne kon moom seydna Usmaan radiyallahu taala anhu eh, léegi eh, kii mu ne am na leneen loo xam ne moom seydna Usmaan radiyallahu anhu muy jaloore ju mag ju mu def muy ne xam nga jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ñëwee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mooy su fañ tabax jàkka ji ku ko moomoon ay njirim ñoo ko moomoon nekkoon pàkk boo xam ne dañ fa doon weer ay tàndarma yonent ma lay sarsam daal di koy jënd ci ñoom imaam al-Waaqidi nee na Seydina Abu Bakar moo ko jënd moo joxe xalal ji waaw gaa yi non non duñ la fa yëpp yonent ma lay sarsam déedéet Seydina Siddiq moo jënd jumaay yonent ma lay sarsam moo joxe xaalis waaw mais nag jàkka ji dafa mujju xat mu am ay terrain yu ne ci wet gi yeneen tubaab saat sax bëgg ko jënd comme ni ngay gise fépp rek <laughs> suñu fii gars yi ñu ngi bëgg a jënd mosquée Ousmane bi dafa xat léegi gars yi jënd nañ terrain yi ci wet gi comme loolu loolu sunna la waaw sunna la léegi nag bi nga xam ne jàkka ji dafa dafa dafa te yi ñuy wax yi ñépp Seydina Ousmane fàttali na ko saxaaba yi radiyallahu anhum bi mu nee xalifa comme ñu koy gisee ci fin bi yii yëpp da leen koo fàttali du ñu man yépp naan ko waaw yépp de moom moom de moom moom yaa ko def waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam hein nee nag euh, jàkka ji bi mu xatee mooy nit ñépp xajatuñ fi léegi Medina ginnaaw yokk nit ñi ngi jël nit ñi ngi gàddaay si di ñëw te tamit dëkk bi day waaw ñu fi ñëw rek ba ñuy ñëw nekk célibataire ñi fi am soxna am fii kii ñuy yokk tamit nit ñi di jóge fu ne ndax meli na dëkku yeneen tibale sa ku gëm fa ngay ñëw jàkka ji na xaj yeneen tibale sa sa ne man yashtari buq'ata aali fulaan fa yaziiduha fil masjidi bi xayr bi xayrin minha fil janna waaw ana mooy jënd suufu waa diw suufu ñoom diw bu ko defee ñu yokk ko ci jàkka ji bu ko defee ñu yokk ko ci jàkka ji hein ci loo xam ne mu jënd ko loo xam ne moo gën suuf soosu muy jënd mooy lan fil janna waaw mooy ma mu weccee kook aljanna seydna Usmaan ne fashtaraytuha min sulbi ma jënd jàpp ko ci sama alal sama capital loo xam ne sama alalu bopp la lebu ma jënd ko déet sama alal laa jël terrain boobu mu jënd ko Allah <laughs> anna al-mutabarri'un ayna def te yàlla tax boroom alal yi wa fi hadi foofu wa fi dhalika falyatanafasi al-mutanafisun te gaa yu bari dañuy am alal mais jàpp seen bopp ne am nañ alal mooy suñu classe gi ñun ñii surtout léegi suñu génération bi tem ñu jàpp ne amuñ dara moo tax sant du ñu yomb waaw <laughs> mooy yow da ngay nekk ci condition de vie yoo xam ne yow leer na la leer na la ne yow mii sa condition de vie yii nii ba nga nee gone ñi ko ñi ñi amoon façon kii ba vie bi gaa yi dañ leen doon wax ñii ay Richard lañu ah ay yi eh, gars yi borom barke lañ mais yow nga am loolu ba pare jàpp ne yow amoo dara waaw. considérer sa bopp comme pauvre ñu bari loolu lañ jàppe seen bopp waaw ñu bari lañu jàpp ne amuñ dara alors que boroomi alal lañ buur yàlla may na leen boo xëyee yow ñoom daanaka problème u amuñu ko te loolu am na problème loolu ngan di problème la ci ñu baree bari des milliards de personnes sur terre waaw lu ñu xëy lekk loolu yow moom amoo yow ci luxe yi nga ne moom kay mooy iPhone bi mujj génn nan laay defee am yow souci yooyu nga am mais amoo yeneen waaw sama garde-robe yi nan laa koy changer en tant que femme nan laa koy renouveler xam nga ne loolu moom loolu loolu ci luxe nga ne sama peeru dàll yi quarant cinq peeru dàll yi ma yor gis naa bu bees am na bu tendance cher naan laay def ba am ko ci yooyu nga ne yow xam nga ne kooku ba pare kooku dafa jàpp ne amul dara moom wal iyaadu billah moo tax insouciance baaxul ci doomu aadama waaw day tax doo sant yàlla kiy nekk di jàmbat di jàmbat ba dee boo demee nag di nga xam looy wax sa borom moo tax dañuy sant yàlla nañuy sant yàlla ku nekk am nga koo tane waaw moo tax yonent bi saa saam daan day leen xool ñi nga xam ne ñoo leen fii fiite suuf ci yu mel noonu ndax loolu aj daru looy li leen di gën a pousser gën tax ngeen man di sant xéewal gi leen bi def mais bu dee tout le temps yaa ngi xool naan yee waaye yow jour sàngam ay moom moom ay millions lay gagné par an nga teg koo bët ba jàpp yow li am te yow sori na ñi ñi ñi àgg yow fi nga àgg ci classe moyenne ci ñi am lu mel ni li nga am ñu néew lañ yow nga jàpp taaj sa bët bi ci ñooñu rek ñiy gagné million ba jàpp na yow ci pauvre yi nga bokk loolu nan ngay sant buur yàlla nan ngay sant buur yàlla kon Seydina Usmaan radiyallahu jënd pàkk boobu ñu yokk jàkkaay yonent bi alayhi salaam jënd ko aljana kon ñaata aljanaa ngoog yu mu jëndul bi'ru ruuma jënd na ko hein jayshul usra ku ku jënd bi'ru ruuma ku ko yokk yokk ku ko gas yonent bi alayhi salaam ne maa la garantil aljana mu jënd ko hein ana mu waxaat leneen képp koo xamante ne nii moom alay saar saar jayshul usra ku ko usra jayshul lu ma usra boobu ba léegi usra képp muy tabu ku ko waajal am nga aljana mu waajal ko ku yokku jàkka ji parce que dafa xat ku jënd terrain bi ci wet gi mu daal di koy jënd ñett tango allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allah waaw ah. alal ji joxe alal ji joxe ci ay diinaar ci xare bi boroom xam-xam yi riwaay yi cee wute waaw riwaay yi dañ cee wute am na sax riwaay bu ne jàkk ji gis ngi jàkk ji eh, pàkk bi mu jëndoon ndax ku mel ni ñoom imaam Ishaq ibn Rahowi soloo nañ ko ñoom imaam ibn Xuzayma ci yoonu Seydina kii Abu Sa'id mawla Abi Asid an Uthman radiyallahu ta'ala an imaam an-Nasa'i soloo na ko ci riwaaya al-Ahnaf biñ la waxoon sànq waaw kene Seydina Uthman gis nga pàkk boobu hein ishrina alf aw bi xamsa vingt mille wala vingt cinq mille lu ci doon bari na dirham ak diinaar a ci yam loolu lépp Seydina Usmaan dal di koy jënd loolu hein te bayantu Ridwaan gis nañ moo gën téere yooyu yépp waaye bokk na ci yi nga xamante ne nii ci jalooreem yi hein li nga xam ne moom la wax Seydina Talha benn bés moom Seydina Usmaan ne ko yaa Talha unshiduka Allah ama sami'ta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul li ya'khudha kullu rajulin li ya'khudha kullu rajulin minkum bi yadi jalisi fa axada bi yadi fa qaala hada jalisi fi dunya wal axira qaala na'am allah allah bokk na ci ci ci ci li nga xam ne mooy mooy mooy jaloore bi seydna Usmaan maa ngi lay dagaan buur yàlla te buur yàlla rekk tax yaa Talha ibn Ubaydillah est-ce que ama sami'ta déggoo ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam di wax naan li yaxuz kullu rajulin minkum bi yadi jalise ku nekk ci yéen na jël na téye loxo ki mu toogal mooy ki nekk ci wetam ku nekk na téye ci loxo ki nga xam ne moo nekk ci ci wetam waaw hein ku nekk na téye loxo ki nga xamante ne moo nekk ci loxo ci wetam na ko téye ki mu toogal nee na kantaa moom yonent walla saa mu téye sama loxo fa xaala mu teg ci moom alayhi salaatu salaam ne hada jalisi fi dunya wal axira ne kii muy Seydina Usmaan kii nee sama la téye yow Talha yaa ngi koy fàttale ne kii mooy ki nga xam ne moom laay toogal sama àndandoo bi may toogal fi dunya ci àddina wal axira ak al xaala Seydina Talha ne ko naam waaw loolu de dégg naa ko waaw waaye bokk na ci jalooreem yi lam waxoon seydina Talha tamit ne ko atadhkuru id qaala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama inna Uthmaana rafiqi fil janna qaala na'am Allah <laughs> mu ne seydina Talha est-ce que yaa ngi fàttaleku est-ce que yaa ngi fàttaleku hmm eh, bi yonent bi aleyhi salaam ne inna Usmaana rafiqi fil janna kën Seydina Usmaan ne man am na ndoom laay nekk biir aljana hein hein Seydina Talha ne ko naam naam waaw xadiis bi ñu la sànq Seydina Abu Hurayra Seydina Anas soroon na xadiis bu mel noonu comme ni ne ci saxi imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi mu ne sa'ida nabiyu Seydina eh, Anas mu ne Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne sa'ida nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Uhudan wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Usmaan farajaf fa qaala askun Uhud adunnuhu darabahu bi rijlihi fa laysa alayka illaa nabiyyun wa siddiiqun wa shahiidaan waaw mu ne yonent bi seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa yéeg Uhud muy montagne boobu bu siiw bi ba fa fa xare bu xare bu rëy ba amee woon waaw fa xare bu rëy ba daldi ame woon fa rajaf waaw fekk mu ngi ànd ak kan ma wa maahu abu bakrin wa umara wa usmaan mi nga àndoon ak seydna abu bakr seydna umar ak seydna usmaan fa rajafa mbir mi yëngatu montagne bi yëngatu Uhud yëngatu nee fa qaala yonente mi ne ko uskun Uhud ne ko Uhud dalal yeneen saa salaam day wax ak montagne yi day wax ak xeer yi lépp lay wax gisoon nañ bañ doon def tarjama naa Abu Bakar radiyallahu anhu gisoon nañ gëléem nga mu doon waxal waaw gëléem nga ko doon jàmbat ka ko moom waaw ba naa Abu Bakar naa fekk gëléem gi dafa kii bajantu foofu di di tëb di dal Seydina Abu Bakar gis ko yonent bi saa saa mu ànd ak mu ñëw mu ne yonent bi saa saa mu ala rislika yonent saa saa mu ñëw mu ne ko defal ndànk parce que gëléem gi dafa kii de dafa màmm de mu ne ko bal la rislika yaa Abaa yow laay wax nga taxaw nga attention mu ñëw gëléem gi ne teg yonent bi saa saa mu dégg ko nopp bi allah mu pare ndeke <laughs> mooy ñépp lay waxal waaw ndeke gëléem gi da doon jàmbat ki ko moom. fii xeer yi la waxal ah moom nee na xàmmee na ay xeer yoo xam ne makk laata risaala gi di officiel ñi ñëw yu ko doon nuyu bu doon romb moom aleyhi salaatu wassalaam kon mu ne uskun Uhud Uhud di dalal yemal dalal mu ne Seydina Anas ne azunnuhu yaakaar naa ne da ko dóor ak tànkam mooy daf ko gëdd daf ko këdd dóor montagne bi ne ko fa laysa ne ko uskun dalal fa laysa alayka illa wa siddiqun wa shahidan ndax newul ci sa kaw lu dul ab yonent ak siddiq ak ñaari martyr allah allahu akbar allah eh bokk na eh ci manaaqibu Seydina Usmaan mooy kerse gu rëy yi ko suñu boroom defaloon waaw yonent bi aleyhi salaatu comme ni ko Sayyidatu Aïsha nettalee mu nekk ci saxiixu imaamu Muslim imaam Ahmad yi daal na koy solo ko noonu imaam al Buxaari solo ko waaye ci al adabul mufrad Sayyidatu Aïsha mu ne kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa an fakhidayhi aw saaqay fasta'dana abu bakrin summa umaru wa huwa ala tilka alxaal fa taxaddasaa summa sta'dana usmaanu fa jalasa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sawwaa thiyaabahu fa daxala fa taxaddas sayyidatu Aysha radiyallahu anha mu ne yeneen ci ma lay saar saam dafa masa tëdd sama néeg mooy néegam waaw néeg sayyidatu Aïsha xujuraatu azwaaji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne euh, nee euh, euh, bi mu tëddee fekk kaashifan an fakhidayhi mooy poocam yi am na lu ci doon feeñ waaw mooy dafa dafa wuññeeku am na lu ci wuññeeku wala saaqay yi bokk yeelam yi waaw nee na fasta'dana Abu Bakar Seydina Abu Bakar di sama baay di agsi ñaan digal ngir dugg yonent ma lay saa ne ko duggal mu dugg changé wul position ah ni mu tëdde noonu noonu la tëdde te lenn ci pooj bi mu ngi feeñ mu ne summa Omar Seydina Omar daldi ñëw daldi eh, laaj ndigal moom it yonent ma lay saa salaam daldi changé wul position waaw changéwul position mooy ni mu tëdd la tëdde changéwul position nee nag summa stadana usmaanu fa wa sallam wa sawwaa thiyaaba fa daxala fa taxaddas mooy da ñëw salaamu aleykum xam ne diw la mu ne ah kooku de usmaana neena na yonent mi aleyhi salaatu di jóg position bi mu tëddewoon mu daal di jóg defaraat yére yi toog daal di koy jox ndigal ne ko mën nga agsi nee na mu agsi Seydina Usmaan agsi toog waxtaan mooy ñoom ñett a ngi Seydina Abu Bakar a ngi fi hein Seydina Omar a ngi fi <laughs> Eh, nee na ñu toog ñu waxtaan eh, fa taxaddasu saa summa xaraju waxtaan tuuti am après ñu génn am na ci beneen riwaaya bu imaam muslim bi ba léegi dane yonent ma lay saab-saab non seulement moom ci boppam dafa defar waat waaye dane sayyidatu Aïsha nee dane ma wa qaalat li Aïsha istaxiri ne ko reculer tuuti mooy demal ci gannaaw demal ci gannaaw parce que Usmaan da ngi ñëw <laughs> dafa jóg defarwaat ba pare ne ko kantaa yow it yow Aïcha recul demal ci gannaaw istaxir yi mooy dellul ca nekkal ci gannaaw <laughs> nee na fa taxaddasu saa saa ñoom ñépp ñu waxtaan nekk foofu di waxtaan loo loo seetal ma nag mënoo gis ci kaw mais ba kaw suuf di kaw suuf hein saay mooy yow fexeel non non ndaje mu barke li ñu yéeme na loo yeneen te ma lay saab saab Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Usmaan nee nañu waxtaan ak diir summa xaraju après nag ñu daal di génn bi ñu génnee Sayyidatu Aisha nee na man ne yeneen saa saa mais mooy affaire bi man seet naa mbir moom jaaxal na ma ko amee ça c'est comment ça se fait xaaral man j'ai des questions am naa ay laaj yoo xam ne ah naa ko laaj yonent bi salaam nag waaw nee na ma ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hmm? eh, ko daxala abi wa asxaabuhu falam tuslix thawbaka ala rukbatayk ah walam tuaxirnii ank mu ne ko mais yow yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yow sama bàyyi laaj na ndigal agsi changer wu position te ni ma nekke waxoo ma ma defal te ma dem ci ginnaaw ki mu àndaloon Seyna Omar après ñëw mooy euh, àndandoo sama baay bi sëy naa euh, Omar ñëw après moom sa yére yi yow dafa mooy ni lim feeñ ni loon feeñ noon ci sa ci sa pooj bi tamit defaroo ko te tamit wanamtu axir niyaan kate neewoo ma ah mooy ni mu ko jegee woon neewoo ma nekkal te gannaaw léegi léegi Seyna Ousmane ñëw rek yow nga wax loolu loolu moom wax loolu lan la demee noonu mu ne ko yaa Aïcha alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu almalaaika walladi nafsu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inna almalaaikata tastaxyi min Usmaana kama tastaxyi min allahi wa rasulihi ha walaw daxala wa anti qaribatun minni lam yataxaddas walam yarfa rasahu xatta yaxruj mu ne <laughs> mu ne ko yaa Aïcha mu ne ko yow sayyidatu Aïcha ana astaxyi ana lan mooy tere ana lu tax ba man rasulullah sallallahu alayhi wasallam duma rus duma am kersa kersa duma am kersa min rajulin ci góor goo xam ne tastaxyi minhu l malaayika malaaka yi dañoo am ci moom kersa malaayikatu rahman alayhim uh, rahmatu wa ridu alayhim même ñooñu noonu dañoo am kersa ci Seydina Usmaan kon lan moo tee man rasulullah duma am kersa ci koo xam ne malaaka yi dañoo am kersa ci moom ñeneen walla ne ko walladi nafsu rasulillahi bi yadihi wat naa ci ki nga xamante ne nii loxoy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom hmm? innal malaaikata gis nga malaayika yi tastaxyi min Usmaan dañoo am kersa ci sayyidina Usmaan kamaa kam ni nga xam ne tastaxyi min allahi wa rasuli comme ni ñu amee kersa ci borom bi subhaanahu wa taala ak ndawam di di man alayhi salaatu wassalaam mu ne ko da gis nga li tax mooy man sama côté looloo tax looloo tax ma defaru kantaa yow li tax ma ne la demal ca gannaaw mooy walaw daxala gis nga boo bu ñu boo ret mooy même man bu ma defar woon yow nga nga jege ma noonu nga jegee ma niñ ma jegee woon walaw daxala wa anti qaribatun minni lam yataxaddath gis nga bu duggoon fekk nga jege ma noonu non du mën a wax Seydina Usmaan du wax mooy du waxtaan ak man mooy du ko man nekkul ne da ko dul danaan bëggumaa waxtaan ak du ma ko mais da ko dul man walam yarfa te boppam du ko mën a yëkkati mooy day sëgg ci suuf lay sëgg du wax day sëgg-sëgg ba dellu te li ko fi indi du ko wax ah allahu akbar imam at-Tabarani wii gën a yaatu ci lii nii nettali wi ci moom la ne imaam muslim indi na ko mais paa ci détail yii nii hein allah allah imaam abu ya'la imaam al imaam ibn hibbaan ñoom ñëpp daal nañ koy solo am na beneen boo xam ne sayyidatu aisha imaam ahmad moo ko solo pour wan la kersa bu mag gi nga xam ne moom la alayhi salaatu wa amoon ci moom sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha dane e, dafa nettali Sa'id ibn al-Aas moom moo ne sayyidatu Aisha de moo ma nettali ne anna aba bakrin ista'dhana ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muttaji'un ala mirti Aisha fa adina li abi bakr wa huwa kadalik fa qadaa ilayhi xaajatahu thumma nsaraf mu ne yonent bi aleyhi salaam sayyidatu Aïsha moo nettali Sa'id ibn ne ko eh, yonent bi aleyhi salaatu Abu sama baay Abu Bakr radiyallahu anhu dafa ñëw benn bés yëglu ngir ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci néeg bi dugg si mu ne fekk yonent mi aleyhi mu ngi euh, tëdd daal di sàngoo mu ngi sàngoo woon benn mbalaan bu diis ab mbalaan boo xam ne man maa ko moom man Sayyidatu Aïsha mu ne fa àddina li Abi Bakr bu Seydina Abu Bakr ñëwee nuyoo te bi ci lañuy tollu nuyoo mooy doo ñëw ba ne dabaj ci biir naan maa ngi eh, ay de wala yooyu yooyu yooyu xam nga ne kenn du ko def li xew moo tax gis nga comme que en général ñiñ ci yar bariwuñu parce que ñun duñu yar kenn ku koy def sax ñu naan daa tubaab bi te surtout suuratul nuur loolu lépp suñu boroom jàngal nañu ko waaye loo loo ci man bu ñu jàngul suñu diine xamuñ dara lu nite lu ne ñu ne kii daa tubaabe ci tubaab bi la ko jële waaw waaw mu ne Seydina Abu Bakar daal di yëglu mooy ca biti ngay toll daal di nuyu assalaamu aleykum moo xam ne ah kook day wër Siddiq yonent bi aleyhi salaatu salaam di koy jox ndigal mu dugg wa huwa mu ngi sàngoo mooy eh, mu ngi tëdd ci mooy pas sàngu ba ci xar kanam gi après ku dugg du gis mooy mooy mu ngi sàngoo daal mbàjj mi ba léegi Seydina Abu Bakar dugg si mu daal di koy fajal fa qada ilay xaajata la ko taxoon a jóg mu daal di koy fajal après moom mu dem Seydina Abu Bakar dem radiyallahu anhu nee na ñu toog tuuti fasta'dana Umaru Seydina Umar daal di ñëw moom assalaamu aleykum wa rahmatullah nuyoo yëglu fa adina lahu wa huwa ala tilka al xaala nee mu ngi mu ngi ci mbàjj mi ba léegi dafa tëdd mu fa qada ilayhi xaajatahu thumma nsaraf mu daal di koy fajal aajoom après Seydina Umar dem nee na qaala Usmaan après Seydina Usmaan aksi thumma sta'dhantu alayhi fa jalas nee na Seydina ñëw yëg ma yëglul ko nee na Yonent bi alayhi salaatu daal di jóg daal di jóg toog ne ma nag ijmi'i alayki thiyaabaki waaw nee na non seulement mu jóg ne ma yow mooy yow sa yére yow Aïcha ni nga tëdde nooy ni nga nekke sa yére yi defaraatul defaraatul bu baax ndax Seydina Usmaan yi dugg moo moo yëglu mu daal biñ defaroo pare mu daal di koy ne mën nga dugg si mu ñëw daal di koy fajal aajoom après Seydina Usmaan dem nee na Sayyidatu Aïcha nee na ma ne yaa Rasuulallah maa lii araka fasi'ta li Abi Bakr hein wa Umar kama fazinta li Uthman nee na ma ne leen tubaab mais lan moo tax ma gis la bi nga xamante ne ci la Seydina Abu Bakar dugg ak Omar gisuma la mooy nga nga gaaw jóg di defaru ah changer ni nga nekke woon bi ngay bi ngay bi kii bi ngay bi ni nga tooge ak ni nga tëdde bopp te Seydina Usmaan nga defal ko lool mu ne ko inna Usmaan rajulun hayy wa inni xashiitu in adintu lahu ala tilka alxaala allaa yuballiga ilayya xaajata mu ne ko seydna Usmaan dafa nekk nit koo xamante ne ku ama am kersa la kersa gu kawe kawe kawe la am man nag damay ragal ne bu ma ko joxoon ndigal ci kaw noonu ci ni ñu tëdde woon bu ñëwee du jotal li ko fi taxoon a jow du ko aajoom du ko wax de ba ni muy delloowaat te du sëgg du def dara loolu imaam muslim it solo na yi na ko noonu wax nañ la imaam abu asim tamit daal dina koy solo wax na kon kersak alayhi salaatu moom seydna uthman radiallahu taala anhu moo tax imaam ibnu asakir rahmatullah alayhi day nettali ci xadis boo xam ne bu wér la pour wan na ba léegi kersa gi ibnu affan amee woon radiallahu taala anhu Seydina Anas mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arxamu ummati bi ummati Abu Bakr mu ne ki gën a am yërmande yonent mi salaam ne ki gën am yërmande ci samaw xeet ngir samaw xeet mooy Seydina Abu Bakr xadiis bi gisoon nañ ko ci la doon tuddaale jarooye Seydina ki Abu Zar gisoon nañ xadiis bii ba ñuy gis tarjama Seydina Abu Zar mu ne arxamu ummati bi ummati abu bakar mu ne ki gën a am kersa ci samaw xeet ngir samaw xeet mooy seydna abu bakar radiyallahu anhu radiyallahu anhu Allah mu ne wa ashadduhum fi diinillahi umar ki leen gën tar nag ci diine yàlla ji mooy dëgg diine yàlla ji moom nii ko yàlla tërale ki ci gën a tar nga xam ne moom amu ci ay ay ay ay seral ak yooyu waaw mooy Seydina Omar <laughs> moo tax gis nga <laughs> waaw mu mu ne nag ki nga xam ne moo leen mooy Seydina Usmaan moo ku nekk am na ñoom ñépp am yii mais ku nekk dangaa am loo xam ne moom nga gën a exceller Seydina Abu Bakar min ashaddin naasi fii diinillah waaye nag ki nga xam ne moom moo ci gën a ràññeeku mooy Seydina Omar Seydina Abu Bakar xayaa gim doon kii mais gi kenn man la ko wax mais ki gën a ràññeeku lool ci xeet bi mooy Seydina Usmaan yërmande gi Seydina Usmaan amul yërmande ci xeet Seydina Umar Seydina Abu Bakr Abu Dar Seydina Ali Seydina si mais ki ci gën a ràññeeku mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa kon gis nga de mooy eh, eh, kersam moo tax Seydina Usmaan nii la meloon nii la meloon yonent ma lay sarsam ci boppam kersa bu rëy rëy rëy la amoon na ci moom kersa bu rëy rëy rëy moo tax moom euh, Seydina Usmaan euh, nit ñi dañu xamoon nag ak ngëneelam comme ni Seydina Abdullah ibn Umar wax radiyallahu ta'ala anhu lim ne mu ngi ci saxi imaamul Buxaari sunanu imaam Abu Daawud na kon imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi soloo na ko mu ne moom Seydina Abdullah ibn Umar kunna naqulu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman mu ne ñun jamono yonent bi alayhi salaam ñun saxaaba yi xam nga luñ doon wax Abu Bakr mooy ñun daal Seydina Abu Bakar mooy moo gën ci nit ñi moo gën ci nit ñi lañ doon wax waaw summa buñ paree ci Seydina Abu Bakar kan lañ doon wax mu ne Omar dañ doon wax ne Omar moo gën Seydina ci nit ñi bu ñu paree ci Seydina Omar ñu ne Usmaan radiyallahu ta'ala mooy Seydina Usmaan moo gën ci nit ñi voilà moo tax ci beneen riwaaya moom ibnu omar radiallahu taala anhu mu ne kunna fi zamani nnabii la na'dilu bi abi bakrin ahada summa omara summa usman summa natruku asxaaba nnabii sallallahu alayhi wa sallam la nufaadilu baynahum mu ne moom seydna abdullah ibnu omar ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ne kunna la na'dilu bi abi bakrin ahada doonuñu woon yemale abu seydna abu bakar amul ku saxaaba yi koo xam ne moom lañ doon yemale Seydina Abu Bakar jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais ah non jamais waaye ginnaaw moom ah Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu ginnaaw gi ñu bàyyi ñi ci des doonuñu woon gënale kenn waaw kon mooy gis nga euh, seydina Usmaan radiyallahu taala anhu gi ak tamit ni nga xam ne noonu la yonent bi aleyhi salaatu salaam saxaaba yi radiyallahu anhum woon gëneelam reconnaître woon gëneelam ba doonuñ ko woon teg ginnaaw seydina Omar seydina Abu Bakar ci kaw kenn Allahu akbar Allahu akbar moom Seydina Abu euh, euh, Seydina Usmaan radiyallahu xam ne yonent bi alayhi salaatu wa Abu Muusa al-Ash'ari dañuy nekkali nettali bu bu yéeme yéeme yéeme bu yéeme yéeme pour wan la say man ak li nga xam ne moom la ko yonent bi alayhi seede ak wax nag li nga xam ne moo koy xaar mooy li koy li ko nar a dal ci ay nattu waaw ndax ku buur yàlla sopp dina la nattu nattoo di kerkeraanu lawliyaa ku fàttali laaj ko xayrul anbiyaa waaw <laughs> li Cheikh Moussa di wax rahmatullah alayhi <laughs> mu ne nattoo di kerkeraanu lawliyaa waaw nattu ku fet ku ku ku ku ku fàtti ku ku weddi lii ku weddi ne nattu moom moom moom ku bëgg yéeg ci ngay jaar dem ci yàlla foo jaar buur yàlla dina la nattu waawow ak maa sopp buur yàlla xamal ne nag bonjour les nattu ndax dina la tester de dina la nattu nattu yu metti waaw yonent bi alei saatu yëgal ko moom Seydina Usmaan li nga xam ne moo koy xaar ci ay natt yoo xamante ne nii du jaas du jaas mooy dina ci jaar moom sayyiduna Usmaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa sayyidina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu xadiis bi nag dafa xaw a gudd xam naa dañuy jël riwaaya imaamu riwaaya imaam al-Buxaari rawaahu ash-Shaykhaani dañuy xool riwaaya imaam al al al al Buxaari raxmatullaahi alayhi après càllale bi dañuy gis ci jotaay bii di ñëw ñu daal di koy gis insha allah kii dane kon imaam al buxaari mu ne xaddatanaa muhammadu bnu miskiin abulxasani qaala xaddatanaa yaxya bnu xasaan qaala xaddatanaa suleymaanu an shariik bnu abi namir an saciid bnu lmusayyib annahu qaal kon loolu mooy mu ne axbarani abu muusa al ashcari kon imaam al Buxaari rahmatullah aleyhi mu ne xaddatanaa Muhammad ibn Miskiin Abul Xasan mu ne nettali nañu Muhammad ibn Muslim di Abul Xasani looloo doon dàkkantaram qaala mu ne xaddatanaa Yaxya ibn Xasaan ki ñu nettali mooy Yaxya ibn Xasaan qaala nee na xaddatanaa nettali nañu Sulaymaanu Sulaymaan an Shariik ibn Abi Namir muy Sharik tuddoon nañ ko fi jamono yële ibn abi namir an Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib qaala mu ne axbarani Abu Muusa al-Ash'ari annahu qaala Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu ne nettali la ma kan moo ma nettali Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ana lan la nettali muy nettali bu yéeme te doy waar